mu ngi doon wax nit ki nan lay ute sàkku njariñ ngir xam li nga xamante ne mooy caay-caay yi ne ci biiram ah bàkkaari biiram yi defooy biiram yi nga xam ne dafa nëbbu yenn yi borom bi dina ko may yu bari mu xam ko waaye am na yoo xam ne moom du ko xam waaw léegi nag loolu la la doon wax nan nga koy xamee du loo ko laajoon mu ne la waaw maa ngi sama laaj bi mu ne waaye sëriñ bee ngi ci tontu bi ba léegi radiyallahu kon waxoon na la bu njëkk bi mooy ànd ak mashaayix yi di ànd ak suyuux yi nga xamante ne mat nañu lañu doon ngir ñu tarbiya la ba man laa simpi ah euh, di simmi sa sa sa yére jikko yu baaxul yi waaw ak taxalli summeeku ci yu bon yépp boo paree nag summa taxalli après ci lañ lay joor a rànge ah li nga xamante ne mooy jikko yu mat yi boo paree nag su summa lii borom bi daal di lay yëkkati daal lay wane waaw kon nag gisoon nañu ànd ak suyuux yi bi ci tegu mooy di ànd ak sa xarit yi waxoon nañ la bi ci njëkk mooy sa soxna ak ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne dañoo dëggu ci ànd ak gi nga ànd ak ñoom ndax ñoom bokk ñi nga xam ne seen intérêt leen fi duñ la wax dëgg ñi lay wax dëgg bu duñ gisee lu jaaduwut ci yow ñu man la ko wax loolu di nga ci xame say défaut di ci xame say caay-caay nga xam ci yi nga xamante ne ñooy bawaatini yi nga xam ne dañoo biire ci ci ci ci bàkkaar yu bon yi ngi nekk ci yow tax a yógoo ko comme ñu la waxoon waa ji corriger lu copie am wala boog thèse am wala li nga xamante ne mooy mémoire am bi nga xam ne moom la bind. léegi nag foofu la ñemoon beneen bi mu ne niñ koy xamee beneen kon bi musaahabatil asdiqaa asdiqaa yi mu ne awil muxaalatati wala nga ne wax ba léegi niñ ko xamee ci lan say défaut man nga ko xamee ci leneen ci jaxasoo gi ngay jaxasoo nit ñi xam nga gisoon nañ baabul uzla li jëmoon ci wàllu la laataloon na ko ba muy kii ca xaqiiqatu ba muy wax ca wàllu ba ci wàllu kii ba wàllu euh, arkaanu tasawuf gisoon nañ mooy di wéet waaw waaye waxuñ loolu ngay dañ la lool loolu daa objectif daa am lu tax mais wéet à jamais loolu kenn waxu ko di jaxasoog nit ñi nag loolu bokk na ci yi nga xam ne yow ci ngay xame say défaut nga ne ko naka mu ne ndax nit ñi boo jaxasoo ñoom dinañ la wax li nekk ci yow te tamit di nga gis yow sa yi nga jàngoon bu dee ko jàngoon diini nga jàngoon xam-xam loolu théorie la woon bi nga ñëwee nag jaxasoo nit ñi application bi foofu ngay xamee yow est-ce que jàngoon nga lu ñu naan muñ yonent bi saa saam di wax ci muñ yu mag alxuraan di ko wax naan borom bi ñoom la àndal waaw inna allaha ma'a alladhina taqaw ah was-saabiriina boobu wooy mooy muñkat yi ak ñoo ñële inna allaha ma'a as-saabiriin borom bee ngi ànd ak way muñkat yi nga jàngoon lool nan la ñuy xamee ne man ngaa muñ toog sa ruq yow kese naan maa ngi mu déedéet mais boo jaxasoo nit ñi <laughs> ba nga xamante ne nii nag tey nga bëgg dara am ku la ko yàqal ngay defar sa mbir ba toog am ku ñëw yàqal la ko wala ñii di la xas loolu léeg ci ngay xamee ne est ce que mën ngaa muñam déet waaw bu dee yow képp ku wax manoo wan benn baat dala yow ci ngay xamee ne ah man am naa défo emporté wu gaaw di mer nekk ab réactif waaw koo xam ne du tàng du ma bàyyi dara jàll loolu nga xam ne lii défaut la te lool boo tëju woon yow kese doo ko xam waaw jaxasoo gi ngay jaxasoo nit ñi di demalanteeg ñoom di dem ci marché yi di dem ak ñoom di dem ci tudd yéeg yooyu di gis lay xew ah ñu lay ñu lay ñu lay ñu lay ñu lay wax léeg-léeg baat bu la neexul ak yooyu ak di la la neexul des fois ak jëw yi lay jëw léeg-léeg nga am yoo ci capté te ñu xamee ne ndax yow defub muñ man nga am nga ko ba léegi ñàkk muñ defub ñàkk muñ waaw mooy booy jaxasoo nit ñi yu bari da koy mën a xam ci sa bopp waaw bu dee am nga seetlu waxuñu kuy tërëx rëxi rek di dem awil muxaalata waaw jaxasoo nit ñi dalay may loolu nga natt sa bopp waaw ndax nit ñi borom bi bindu la teg la ci désert yow kese waaw waxu la nga dund en si nekk foo xam ne yow képp déedéet nit ñi la la booleel waaw waaw wajaadilhum billati hiya ahsan nan ngay wax nit ñi yeneen tubaab yi saa saa del joxalanteeg ñoom. di dàggasanteeg ñoom même ñi la gëmul billati ahsan ci ni mu gën a rafete waaw li alquran yi nga xamante ne nii mooy ahsanul hadith waaw nga gis du yow yi nga bëgg rek mooy am da ngay bëgg dara ñeneen bëgg leneen ngeen nekk mbooloo bëgg dara mais ngeen war a bon jàll ñu ne est-ce que kan moo ci d'accord gaa yëkkati seen loxo yow nga yëkkati ñeneen ñi yëkkati ñeneen ñi ëpp yow li nga bëgg kenn du ko fi doxal voilà bu boobaa nga xool di nga xam say défaut kon nag awil muxaalatati ci jaxasoo di nga ci xame say défaut ay biir mu ne beneen bu mujj bi wal aada yi waaye say noon di nga xam say défaut à travers say noon <laughs> sa ennemi xam nga ñun jàpp nañ ni ennemi moom na dee ah sama noon moom bu ma ko dégg bu ma gis bu mu gisee rek tey mu am problème déedéet mu ne nag gis nga lii la sa noon yi di wax comme que yéenewul a jàmm dëgg la gaa léeg-léeg day nar bu dee ne du du noon bu am personnalité ndax man na nga am noon boo xam ne dafa am personnalité waaw mu ngi mel ni ku kuffaaru Quraysh yi malgré liñ doon yéeme yéeme yéeme <laughs> dañu amoon personnalité waaw moo tax Abu Sufyan keroog bi nga xam ne ci la ko Hiraql jàpp comme ni xadis ne ci Sahihayni ni muy le grand César byzantin de Rome byzantin hein gis nga bi mu jàppee keroog Abu Sufyan fële ca Gaza ca Gaza bu tay bi ca Sham ndax da doon door a jot lettre yonent bi aleyhi salaatu salaam ne seetal leen ma fii nii ku ci wëral leen ma ay arab yu jóge foofu ma laaj leen ay laaj bañ indee Abu Sufyan fekk Abu Sufyan woon fa commerce sayyidu Quraysh ak lenn ci waa Quraysh bañ ko indee Hiraql dafa jël ñi mu àndal laata mu ko leen di gis teg leen ca gannaawam làq leen ne leen li may wax ak moom bu waxul bu ba ma koy laaj ay laaj bu waxee dëgg ngeen dëggal ko bu waxul dëgg rek na ngeen ma wax ne waxul dëgg te moom ne ndeke teg nañ gaa yi àndaloon fële ca gannaaw ñu entre ko ci ci devant la la la cour devant hein, sa majesté Hiraql azim Rum <laughs> waaw avec dans ses fastes fa nguur ga mage mu agsi Abu Sufyan ñëw ñu koy laaj di ko laaj banaan ko ndax mat naa war mu ne ah foofu mu ne masuñoo kii de am nañu moom a pacte xamagu nag mu ci def mu ne waxu Hiraql na ko waxuma la lool est ce que mas naa war mu ne ko déedéet Abu Sufyaan ne bu ma bañul woon bu ma ragalul woon hein sama gannaaw ñu naan ma man mas naa wax lu amul kononte kon keroog dinaa wax lu amul ci sujet wu Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam te boobu dañoo nekkoon ci trêve de Hudaybiya waa Quraysh mere yonent mi alayhi salaatu wa ba nekkoon doo fi dugg doo fi ñëw di umra da ngay dem ba beneen at ma fi nga dóor a ñëw ñu may la ñetti fan après nga génn dëkk bi ci noonee bi nee ci trêve boo bële nekkoon ci xare bu tar ak noonoo ci la ne woon loolu lool ci la Abu Sufyaan waxe lool ci la ko Hiraql la waxoon xaajuloon nekk jullit waaw mu ne bu ma bañul woon sama ginnaaw ñu naan mas naa wax lu amul kononte waxal Seydinaa Muhammad du dëgg alayhi salaatu wasalaam ngir jaxase ko Hiraql waaye nag loolu la doon bañ xam nga ko dafa am personnalité moo tax soxnaam Hind ndax ñoom ñaar ñépp du nañu tiit bint Utba shaykh Quraysh Utba ibn Rabi'a Hind bi muy tuub yonent saam di jaayanteeg moom ya nekk ca suuratul Mumtahana ca fin ba naan walla wala yasmin te na jigéen ñi bokk nañ li ñuy jaayanteeg yow bu duñu njaaloo mu ne est-ce que ak gor dina njaaloo waaw loolu bu du doon diine sax duñ duñu njaal gor xaw ma gor di njaaloowe waaw kooku mooy dafa tedd ay jikko malgré ne am na lu ñu dese ci jikko yu baax dañoo am personnalité malgré seen kufru gi ñu nekkoon seen kéefir gi kon nag say noon lu luñ la bañ bañ bañ bu dee ne rawatina noon bu am personnalité yow li mu lay wax say défaut lay seet en tout cas moom façon mu ngi xaar lu ñaaw ci yow ba mu feeñal ko ndax daa bëgg am ñu ko ci jàppale que ne yow doo ko baax mu ne noonu nag yow bu ko jàppee lu metti bu ko jàppee lu négatif bu ko jàppee lu bon profitoo ci. enregistré jàpp li muy wax nga téye ko te fexe faj sa bopp ndax kat ah bu dee ab ab jullit la bu la noonoo al mu'minu mir'atul mu'min waji ngëm yàlla ji seetoo mooy aji ngëm yàlla ji comme que moom mooy lay gis di wax li nga mel te sa noon la jàppal waaw waaw <laughs> waaw <laughs> ah, mu ngi noonu kon yii ñooy yi nga xam ne yii yépp mën nga koo xamee